bismillahi arrahmani irrahim in alhamda lillahi taala naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama calayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayyuha alladiina aamanuu ittaqullaha wa quuluu qawlan sadiidan yuslih lakum acmaalakum wa yaghfir lakum dunuubakum wa man yuti' llaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan caziiman ammaa bacd fa inna asdaqal hadiisi kitaabullaahi cazza wa jalla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 وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في أعمالنا وعباداتنا وتحركاتنا وسكناتنا وجهودنا وكل عمل يقربنا إليك من قول أو عمل يا رب العالمين allahumma anfa' bina wanfa' lana allahumma hdi bina wahdi lana ya rabbal alamin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi dellu siwaat di leen nuyu nuyub lislaam di ñaan sunu borom tabaraka wa taala bi maxdi juudihi wa karamihi mu defal ñu sellal ak dëggal ak nangu ba lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu barkel ko ñi ngi dellusiwaat din ak yéen ci sunu waxtaanu fajar di jéggalu ci ñaari fan yi nga xam ne amutoon ngir ay gàllankoor yoo xam ne yu ko waraloon la di ñaan yàlla azza wa mu tënk ñu ci lépp loo xam ne lu koy gërëm loola ci pas-pas ak ci wax ak ci ay jëf incha allah tey jii dañuy duggaat ci beneen programme bu bees boo xam ne tey jii mooy suñu leçon bi njëkk mooy suñu bind bi njëkk ci programme boobu ki nga xam ne mooy ki saytu liggéey bi ki yor programme bi te jiite ko di suñu mag Cheikh Mamor xafizahullahu taala mooy ki nga xam ne moo euh, sàkku ci ñu ubbiwaat beneen programme boo xam ne day dolli day dolli ko rek ca programme bale mooy loo xam ne itam njariñ li euh, yokk rek lay doon waaye duma ma sa wàññi ko incha allahu taala yokk rek lay def ñaan yàlla mu defal ko tawfiq sàmm ko te aar ko te barkeel liggéeyam programme boobu mi ngi aju ci jël benn téere boo xam ne ci rasail yooyu yi nga xam ne rasail fajar rasail fajar la tem ya miy wax téere boobu daanaka itam ci tem boobu rek lay wax ñu ngi ko tudde ashriyat ibn al-qayyim ashriyat ibn qayyim moom la tudd ci ko waajal taalif ko moo di al-cheikh abdul aziz ibn wala ñu ne abdul aziz xafidahu llahu taala mooy ki nga xam ne mooy ki taalif mooy loo xam ne téere boo xam ne téere bu am solo la téere la boo xam ne téere bu am jariñ la téere la boo xam ne li ëpp solo ci jullit bi ginnaaw bi wéetile yàlla tabaraka wa taala jàppe ne borom bi azza wa rek mooy kenn jàpp ne borom bi tabaraka wa taala képp mooy ki waree fa jaamu jaamu goo xam ne eh, day gëm ne amut kenn koo xam ne rek lor mën naa jóge ci moom amut kenn koo xam ne jaamu googee njariñ dana ca jóge eh, wala lor di ci bàyyikoo ci ñàkk koo def lu dul ci jëmm jooji nga xam ne mi koy jaamu ta mooy sunu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci topp ci roy gëm ne amul kenn kuñ war a roy ku dul moom tabaraka wa taala eh, salawatu rabbihi wa salaamuhu alayhi ila yawmi diin da nag mooy lépp luy defar jaamu yàllaam googee te moo di fexe ba bu ko bu jaamoo ba noppi dara du ko yàq lay liggéey loolee lay liggéey li nga xam ne jaamu yàlla mbir yi nga xam ne ñooy liggéey xol bi ñooy liggéey ba jaamu yàlla gu mën a jaamu yàlla dara du ko yàq téere bi ci loolu la jëm te moo di lu aju ci tazkiyatu nufus tazkiyatu an nufus wa tanzihu alqulub min kulli ma yashubuha min addaxilat alshirkiyati wal walfujuriyati walfisqiya wa ma shabahaha lépp loo xam ne rek euh, xeetu bakkan bakkan da koy bëgg ci loo xam ne lu baaxut la lépp loo xam ne xol da koy bëgg ci loo xam ne lu baaxut la ñu fexe ba seetal ko ca moo xam bokkaale la moo xam jëfi xol bi moo xam jëfi cër yi la moo xam ak caay-caay la moo xam kàccoor la lu mën di doon ci loolu ci la jëm te ku xam ibnul qayyim al-allaama ibnul qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan waasi'a ci buntu bi na nga xam ne borom xam-xam yi gën a fës borom xam-xam yi gën a màgg ci taalif ci buntu bi ci lépp loo xam ne luy sellal bakkan la lu koy defar la di fexe ba bi sonal bakkanam di jihaat ak moom ci lépp loo xam ne rek lu borom bi tabaraka wa taala bëgg la di ko xañ di ko not ci lépp loo xam ne borom bi tabaraka wa taala bañ la li ci gën a fes ci la bokk ashriyaat yi nag bu subaa danañ ko leeral ak yooyu mooy yan bu subaa ko leeral waaye tey jii ab introduction la rek boo xam ne introduction la boo xam ne dafay aju ci leeral programme bi ñu kon tey mooy suñu bindu bi njëkk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jariñ ci mboolem jullit jariñ ci mboolem sunuy doomi réew jariñ ci képp koo xam ne sax doo ab julit boo ko déggee suñu borom génn la ci gindi la ci lislaam nga xam ne lislaam mooy diine jàmm mooy diine njub ga mooy diine yërmande ja mooy diine ji nga xam ne lépp lu ci nekk rek luy jariñ julit bi la moo xam-xam na ko moo xam-xamu ko moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na wa jahidu fi llahi xaqa jihaadi huwa jtabaakum wa ma ja'ala alaykum fi ddiini min xaraj millata abikum ibrahim huwa sammaakum almuslimiina min qabl huwa sammaakum almuslimiina min qabl wa fi haaza liyakuuna arrasuulu shahiidan alaykum wa takuunuu shuhadaa'a ala annaas fa aqiimuu as-salaata wa aatuu az-zakaata wa'tasimuu billaahi huwa mawlaakum fa ni'ma al-mawlaa wa ni'ma an-nasiir kon kooku mooy di sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala dafa digle dafa digle jihaadante ak sunu bakkan ñu xeex ñu sonal sunu bakkan sonn ci sunu bakkan ci jëm ci sunu borom tabaraka wa taala jëmale ko ci yàlla azza wa jalla dëgg dëgg dëggi sonn dëgg dëggi euh, euh, xeex ak sunu bakkan dëgg dëggi loola ñu def ko lu yell ci anam ga gën a yell ga gën a baax wax borom bi azza wa jalla day mooy ki ñu tànn nee na diine ji lenn loo xam ne rek empêchement la loo xam ne luy sonal doomu aadama la loo xam ne luy dox digganteem ak li yàlla bëgg la lu koy not la ak loo xam ne lu koy gàllankoor la ci jaamu yàlla googu yi nga xam ne yàlla da koy sant loolu amu ca loolu moo tax bàyyi xel yàlla loolu moo nekkoon seen yoonu seen yoonu seen yoonu baay Ibrahim kon képp kuy askanoo ci Ibrahima rek l'islam moo war a nekk sa diine nee na yàlla nag moo leen tuddee woon ay julit eh, ca la jiitu woon huwa sammaakumul muslimina min qabl ndax yéen kat yéenay yonent bi moo leen témoñe waaye yéen nag yéenay témoñe doomu aadama yi yéenay ñi seede yàlla ci kaw suuf yéenay seede yàlla ci kaw suuf takunu shuhada ala nas kon nag da ngeen taxawalal yàlla li yàlla bëgg na ngeen ko taxawal taxawal julli joxe asaka te ngoyaanu ci yàlla jàpp ci diine yàlla ji tabaraka wa taala ndax kat amul moroom moom yàlla moom mi nga xam ne lépp moo ko moo ko moo ko yore mooy ki péetewoo jullit ñi